min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab fi kitaabil adab wa fil baabi as-saadisi wa samaaniin baabul wafaa'i bil ahdi wa injaazil wa'd kon walillaahil hamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu jeexaloon nañ chapitre quatre-vingt-cinq ci livre de la bonne conduite wala des convenances muy téeréb di wax ci teggit yi xadiis biñ ci mujj woon gis ci bunt boobu baabun hifdi den denc secret moo doon xadiis six cent quatre-vingt-huit mu ne woon wa an Saabitin rahimahullah an Anasin radiyallahu anhu annahu qaala ataa alayya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana al'abu ma'al ghilmaan waaw eh, tey nag comme niñ koy leewoon ñu war a gis chapitre muy deuxième non troisième chapitre ci eh, téere bii di kitaabu di téere li nga xam ne mooy al adab mu ne kon muy waaye ba téere bi commencé ba léegi chapitre yi boo ko toppee mooy quatre-vingt-six juróom-ñett fukk ak juróom-benn mu ne baabu buntu alwafaa i matal bil ahdi ci engagement yi nit ki nga xam ne moo ci de moo ci engagé wu na koy matal wa injaazil waadi waaye it di tenir ses promesses mu koy li mu liggéey na koy def waaw boo nee man daal ah yaa soobu ci mbir ah engagé wu ne waa lii lii di ko def ak nit muy loo xam ne du lu xaram bien sûr na ngeen ko matal de seen kóllëre yi wa injaazi te ngeen di di ngeen di wéyal di doxal al wa'd la ngeen dige waaw loolu dafa bokk ci jikko yi ñin ñu sell ñu boroom tool yi riyaadu saalihiin bi boo fi bëggee ne moom foog nga jikko woon yi ci toolu nit ñu sell yi kon nag mu tàmbalee ko comme ni mu doon tàmbalee wàllu alquran après mu ñëw ci xadiis yi mu ne qaala allahu taala wa awfu bil ahdi inna al kaana mas'uula suuratul israa aaya bii lañ gisoon bii passé ci buntu ba lañu génn baabu hifzi sir moom leen di woon mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wa awfu bil ahd nee na leen matal seen engagement yi waaw kóllëre yi dee ko matal inna al ahda ndax gis nga kóllëre yooyee kaana mas'uula nekk na loo xam ne borom bi na leen ko laaj ëllëg waaw dee leen rek li ay engagement di dem naa ndax garaawul quoi mais wax ko rek waaye yow après boo demee ba ci biir gisoo sa kii nga bàyyi ah, ah oui baax na yàlla nee na matal leen ndax innal aada kaana mas'uula ndax engagement yi dees na leen ko laaj ëllëg ngeen rendre compte devant votre Seigneur Allah di ngeen di ngeen laaj yàlla dina leen ko laaj suuratul Isra aaya mu ne wa qaala ta'aala deuxième aaya bu mu mu ne wa awfu bi ahdillahi idaa ahadtum waaw mu ne borom bi nga xamante nii moo kawe yéegul ba léegi mu ngi wax ci bunt bi ci wàll wii di wax matal kóllëre ak di euh, euh, wéyal li nga xamante ni mooy promesse mooy euh, digge yi nga xam ne moom la nit ki di digge waaw mu ne boroom boobu ne nee na muy ta'ala waaw nee na yaa ayyul no matal leen seen kóllëre yi in ida beno wa awfu bi ahdillah waaw matal leen kóllëre yàlla yi nga xam ne moom ngeen amoon ak moom ndax boobu waxoon nañ la ba ñuy gis fële waxoon nañ la booboo ci gën a màgg ah. waaw moo ci gën a bi ñuy gis euh, buntu bu njëkk bi alxaya waxoon nañ la mbiri daa am adabu zahirin ak adabu batinin wa yatba'u al-baatina maa qad wala wa yatba'u al-baatinu maa qad waaw dafa am ay kóllëre biir am kóllëre biti am tegginu biir ak tegginu biti matal kóllëre nag bi ci gën a màgg mooy sa diggante sa yàlla sa borom tabaaraka wa waaw waaw ngeen matal ko bi yéen a jëloon kóllëre ne da ngeen ko jaamu te du ngeen ko bokkaale ci alastu bi rabbikum wa iz fàttale ko ngeen ba nga xam ne ci la leen borom bi wax ah di leen wax alastu bi rabbikum waaw ngeen ne ko balaa waaw waa léegi lu tax lool du ngeen ko matal boobu mooy bi gën a màgg waaw boobu mooy bi gën a màgg mooy bi gën a rëy mooy bi gën a borom bi mën a indi waa ayyul ladina amanu aw no suratul nahl bi la wa awfu bi ahdillahi idaa ahadtum waaw wa awfu matal leen bi ahdillahi ci seen kóllëre borom muy kóllëre yàlla idaa ahad idaa ahadtum bu ngeen jëlee yàlla témoin waaw ne lii may engagé wu di jël yàlla moo koy seere ah, ah. nangeen ko matal de ida ahadtum ndeem joxe ngeen seeni engagement ndeem joxe ngeen seeni engagement voilà loolu na ko matal voilà kon nag muy aaya naxli bi suurat aaya quatre-vingt-onze waaw gis nga imaam day euh, du indi aay bi yëpp aaya bi yëpp indiwu ko mais loolu la ci soxla wa aw bi ahdillahi idha ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha waaw mu ne matal leen seen kóllëre yi kóllëre yi yàlla yi bu ngeen joxantee kóllëre te seen ngiñ ñi ngeen def ah bu leen ko fecc de ginnaaw ba mu ba mu ngeen ko saxalee seddali ko wa qad ja'altumullahu alayhi kafila te ne woon ya yàlla lañ jël de mooy suñu seede ci mi waaw seede leen yàllaa ñuy seede engagé wu nañu ñu def lool après matalu ngeen ko wal iyaadu billah kon dee matal kon baabul wafaa bil ahd mu wa qaala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud aaya suuratul maa'ida mu ne mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla awfu bil uqud matal leen seen kóllëre yi waaw kóllëre yi loolu nag bu yàlla gina na war a matal ndax moo gën a moo gën a dëgër waaye yu jaam yi da leen di matal ah ñàkk jullit a ci yam amul non c'est un yéeféer quoi ah, c'est pas grave quoi c'est un yéeféer waaw arrêté leen c'est un yéeféer garaawul de ku la ne garaawul garaaw na kay bu yées bi ngay joxe ci l'islam ah xoolal rek bu bon bi ngay joxe ci l'islam mooy lan mooy après ñu ne jullit ñi ils sont comme ça quoi non malheureusement ces musulmans là aucune parole faut même pas compter sur eux quoi trahir man tepp wala yaa xoolal mauvais ambassadeur bi nga doon moo tax bu yàlla ne matal leen lool moo tax yonent bay saab saab keroog Uhud biñ jëlee rendez-vous abu abu abu abu Sufyaan <laughs> bi mu taxawee wax wax waxam yam doon wax rek olu <laughs> hubal olu hubal olu hubal yawmun lana wa yawmun alay <laughs> wa yawmun alayna waaw al wal harbu sijaal wa yawmun alayna alaykum ba pare nekk fa naan nag aywa mu joxe rendez ne jox naa leen maw'idukum al-aamul muqbil bi Badr waaw waaw ne yéen daal seen rendez-vous bi ñu mooy at mii di ñëw Badar yonent bay saa saa wax kenn ci saxaaba yi ne ko waa ko ne ko waaw waaw ba mu jotee at moom ba mu jotee yonent bay saa salaam at mi bi ñëw yonent bay saa saam neewul ah rendez-vous yéeféer la quoi moom dafa génn dem taxaw Badar di xaar Abu Sufyan Abu Sufyan moom génnoon na waaye mujj ñoo ñëw waa Makka ñoom ñoo faussé rendez mais pas jullit ñi voilà moo tax jullit da am kaddu da ngay am kaddu waaw kon nag yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen ñi gëm yàlla awfu bil uqud waay waay matal leen seen kóllëre yi ah ginna ràññeeku nag moo ci ki nga xam ne yow ay noonu l'islam nga dëkkal lu ñaaw lu ne teg ñu teg ko ci derul islam yow nga ñëw lii yàlla digal ñépp ci bépp jamono bépp fu mën a nekk ay jullit dafa ëpp ay jullit ëpp ñu fa ak bépp foo man di ne ngay matal say kóllëre nga nekk ci biir noonu lislaam di doxal loolu waaw waaw wal iyaadu billah kon nag mu ne wa qaala ta'aala yaa ayyuhal laziina aamanuu lima taquuluuna maa laa taf'aluun kabura maqtan 'inda Allaahi an taquluu maa laa taf'aluun suuratu Saff aaya deux ak trois mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te ba léegi nee na yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla lima moo ana lu tax na ngeen di wax maa la na loo xam ne bu jëf jëf rek du ngeen ko def waaw nan ngeen di waxe ay mbir yoo xam ne di engagé wu di wax yoo xam ne ne di ngeen ko def te bu jëf ko jotee du ngeen ko def kabura way way rëy na maqtan am sanjo am mer muy jóge ci yàlla indallahi loolee ngeen di fay yàlla am taqulu yàlla am mere na leen ci loolu an taqulu ngeen di wax maa la tafaluna loo xam ne bu jëf jotee du ko jëf waaw an naa trahir man yi moom na def attention waaw te au Canada te en France te en en Chine tu fais tes waa ji naan la di la gëmloo non non non sooy yow boo paree non sa waay yow wooma yow diplôme bi nga am dañ ko soxla fi yow Sénégal yow pare nga sa diplôme bala ngaa pare wooma yow woo nga ma mooy mooy ma mooy sa waay dañ <laughs> nga boo prudent wul ba tax tax yow bu def titre de séjour nga Ndakaaru wallahi boo moytuwul ba ko woowee mu sone mu xam ne eh sa waay kon ndeke lam doon wax ndax kat mu ngi lay wax loolu da doon foogoon ne yow doonoo woon ñëw waaw day foog ne yow doonoo woon ñëw quoi ba mu gisee nga ne après nga woote waat di tombé répondeur ñu naan sa numéro n'est plus attribué nga xam ne waa ji trahir na la waaw parce daa jàppoon ne lam la doon wax en fait doo ma sa ñëw loolu ma su la am lu sori la quoi waaw gaawul waaw mu lay dikk ay kàcc noonu wal waaw loolu nag lima taquluna ma la tafalun waaw loolu nag ñépp a ci yem man politicien la bon on est en démocratie c'est pas grave hein de la campagne électorale voilà j'ai j'ai j'ai promis aux le le euh, euh, euh le beau le nangam ak nangam buñ ma falee lu nekk ay dox tout ce tout va marcher xam je connais bien les difficultés du pays ñi fi nekk nii dañu yaafus naan ay conjoncture beeg nangam mag affaire yeeg du dara dañoo yaafuus man bu ngeen ma falee saa ko ceeb bi dinaa ko jële ci trente mille indi ko ci vingt mille ah ba pare ne xam nga xam nga gars ah sawaay nga xam naa ko li tax mu cher ñoom la ñoo yaafuus te bëggul la def dara <laughs> kooku réerul de waaw xam na bu baax léegi ñu fal ko affaire yi du jar trente cinq après ah, maanaam non c'est que vous connaissez que voilà ceeb bi li ñu ëpp bàyyiñ ko Sénégal loolu mu ngi koy door a xam dé ci kat la <laughs> waaye yéen lu tax mooy yow bul jàpp na yaa ngi ci politique bi may na la parapluie ngay wax yu amul ah comme ni ñu ko miine l'expert <laughs> bi wax keroog <laughs> gars yi fekk jàppuñu ne en bu ñu deful li ñu war a def bàkkaar la tudd <laughs> bàkkaar la tudd loolu <laughs> fekk loolu amul <laughs> gars yi dañuy dañuy def lu leen neex ah man de daa ne loolu sax mën nañoo gëm ne bàkkaar la tudd mën nañ ko jàpp waaye bañ leen assurer li ay àjjana que bu ngeen defee lii am ngeen lii ci àjjana te ba ngeen nekkee taaliba yow moom loo def sa gannaaw man nag tax na sawaay moo tax de ñuy wax discours yi ñëpp xam nga koo xam na ne li ma def baaxul waaye dafa jàpp ne parce que ci diw la jokk doy na ko parapluie lu ko neex def képp ku ma yoreel bu ma deewee ñàkk nga lu tax ñu ne ko wax lu dul loolu kooku kon xam na ne moom lu ñuy def bàkkaar la moo tax xam ni bàkkaar la kese c'est bien c'est bien c'est waaw bari na ñoo xam ne ñoom ñoom dañu def lie do dañu différencier entre li nga xam ne mooy bàkkaar beeg caay-caay yi ñuy def ndax jàpp nañ ne fii lañ ne on lay à laïquement laïcard banoo je suis laïcard banu lay ba ibn laïcard garawut waaw dëgg la loolu bu ñu xamoon bu ñu doon jàpp ne bàkkaar la am na ñoo xam ne dañu leen jàjjaloo am na ñoo xam ne ils sont dañoo dër ci siif mais dañu jàpp ne ñoom nañ loo xam ne de toute ñii ay baadoolo la ñoo xam ne lu ma leen def dagan na waaw te diw ma ma jokk moom kenn lu jokk ci moom di torox jeex na wal iyaadu billah je fais ce que je veux et je euh, euh, jour du jugement wal iyaadu billah hada qawlu kadibin wa baatil loolu waxu nee nag kàcca ngoog waaw <laughs> kon ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun waaw wara bul jël engagement yoo xamante ne wóoru la <laughs> daa daa am ñu doon wax naan sëy bu xare amee nangam nangam do bu xare amee xare am gaa yi di daw deuxième naa fiq yi <laughs> waaw <laughs> way banu Israël doon wax affaire ñu ñu ñu xare ñu utal leen xare euh, buur ñuy xare diñ leen binde euh, farataal ñoom xare ñu ne waay borom bi waaw mais li ma katab taalay nal qital quoi <laughs> waaw xoolal lu garaaw loolu yéen yéen a doon wax ne ay wo xare xare xare voilà <laughs> alam tara ila alladhina qaalu no alam tara ila alladhina qiila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa aatu az-zakata falamma kutiba alayhim al-qitaal idha fariqun minhum yakhshawna an-nas kakhshati llah aw ashadda khashya wa qaalu rabbana rabbana lima katabta alayna al-qitaal law laa axxartanaa ilaa ajalin qariib qul mataa'u dunyaa qaliil wal aaxiratu xayrun liman ittaqaa wa laa tuzlamuuna fatiilaa waaw te lool am na ci <laughs> zumraay julli ñi ñoo xam ne noonu lañ doon def lañ doon def loolu ci mbooloom julli am na ñoo xam ne lool ñu <laughs> ne leen woon moo na borom bi ne xanaa yéemuwuloo gisoo gisu gi xool xoolu bi yéemu ci nga xam ne dañ leen a waxoon téye leen seen loxo yi mooy bu leen xeex yéen kenn xeex loowu leen waaye yéen jamono jii liñ leen digal mooy doxal leen julli taxawal leen julli tey joxe zakat <laughs> te ñoo doon réclamer nag <laughs> di di di mébét nee nañ xare quoi waaye diñ bindee ci ñoom dogal ci ñoom xare nga gis benn kuréel ci ñooñee doon ko wax ñu bari ci ñoom dëggu nañu waaw ci loolee bëggoon waaye yow injustice bi ñu waa Quraysh di dayeeg ak yooyu loolu metti na ko waa waaye am na benn mbooloo ci ñoom ñoo xam ne ñoom dañoo ragal nit ñi mooy waa Quraysh ak yéefiri ka xasiyatillaahi lu mel ni ragal gañ waroon a ragal yàlla ndax ragaluñ yàlla aw asadda xasha wala sax yéefiri lañ gën a tiit ka borom seen borom moom lañ gën a ragal ba pare ñu naan rabbana mi borom bi wala moo tax ngay farataal ci mënoo ñu war rek ba jamono joo xam ne ñu yege la suñu waroom ne wax leen ne mata'ud dunya qalil poñet mi ngeen di am ci àddina bànneex yi ngeen di am ci àddina bu leen borom bi yéexee lu néew la waaye wal aaxiratu kër bu mujj gën a xayrun moo gën waaye ngir ñan moo gën pour ñëpp mu ko yéeféer biy dugg safara xaalidan fii kay xam nga ne kooku fii ha moom xam nga ne kooku gënu ci moom <laughs> non yéefér moom ah, allah addina bi wa gën ci moom parce que addina bi minimum mu ngi bànneexu as as tuut même mu dee matu mais alaaxira la <laughs> mu ne wal ki nga xam ne daa ragal yàlla wala tudlamuna fatida te duñ leen wàññil lu sew lu tuuti lu mu tuuti tuuti seeni jëf kenn du ko wàññi te kenn du leen ci wàññil duñ leen ci tooñ kon nag di engagé wu nit booy engagé wu na nga seetaat li ngay wax bu la fugg xamaas daal di yóbbu ngay engagé wu ci loo xam ne bu jëf jotee doo ko def waaw moo tax keroog Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne turandoom bi <laughs> keroog dafa dafa rate Badar quoi comme saxaaba yu bari yu demuloon Badar affaire bi xaw leen a jàpp quoi waaw mu jël engagement ne moom borom bi bés bu ñu dajawaate Quraysh ci beneen xare waaw di nga gis lu ma fay def muy wax di wax après mu noppi ngir bañ a wax lu ëpp ko waaw <laughs> keroog bi xare Uhud bi daal dee bi ka xare Uhud bi amee bi xare Uhud bi amee moo tax keroog Uhud saay bi xare bi tare gaa yi ne faat nañu leen saa salaam ñu bari am ñuy daw mu dajeeg ñoom non ñenn ñi ñu teg seen ngànnaay la ñuy xaar biir mu fekk leen ne leen mais lu ngeen di def nii ñu ne ko ah nee nañ faat nañu leen saa salaam mu ne mais léegi bu dee loolu léegi bu dee loolu dëgg la du ngeen jóg xare boobu ba faatu ci li li tax ñu faat yeneen saa salaam ci lim faatu jóg leen gaa yi mu yokk leen ak cawarte mais allahumma ay borom bi tabaaraka wa man de dañ naa ci li fi ñee indi muy yéeféru Quraysh yi waaye nag maa ngi lay ñaan ngànt ci li nga xam ne suñu ñoñ ñi tey loolu lañ fi def mooy ci xare bi njàmbaar gi ñu fi waroon a wane des na ak tegg gi ñu tegg ndigalu yonent saa salaam ba lii dal na loolu moom maa ngi la ciy ñaan excuse borom bi daal di dugg ci ñoom xare ba génn àddina waaw minal suñu borom wàcce minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaha alayhi allah waaw ne minal mu'miniina am na ci way ngëm yàlla yi rijaalun ay góor yoo xam ne sadaqu dëggal nañ maa aahadu llaha alayhi la ñu kóllërewoonte woon joxoon pacte ak seen borom matal nañ ko waaw fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa maa baddalu tabdiila am ci borom xam-xam yi naan wa minhum man qada nahba mooy ñoo xam ne def nañ lañu waxoon ba faatu waaye loolu waxoon nañ la tekki boobu defe naa dëgër parce que hadis bi doon wax kaw kaw bi ñëwoon ne yonent bay saasaam fekk yonent bay saasaam ci jàkka ji. waaw ah, kaw kaw yi moom bu ñu yoree seeni laaj moom amul sans embase ñoom dañuy ñëw laaj quoi ah, sans détour <laughs> kaw kaw yi ñëw <laughs> ne ne yeneen saa salaam mais aay boobu moom ngeen man xadaa nax ba waaw yeneen saa salaam kan moom man ñooy ñan yeneen saa salaam dégg na ko continue li muy def <laughs> waxu ko dara continue li muy waxtaan jekk rek Seydina Talha ibn Ubaydillah di dugg si ci jàkka ji mu ne ara doon laaj sànq mu ne ko maa ngi mu ne ko xoolal kële di ñëw mu ne ko kee di dugg ci jàkka ji mun ne ko waaw mu ne huwa min man qada nahba kii bokk na ci ñi nga xam ne li leen loolu moo tax minu man qada nahba mooy ñi nga xam ne li leen waroon la ñu engagé woon lépp ñu ngi dund ci am na dëgg la ñu faatu waaye mooy am na lu faatu kese am na ñoo xam ne ñu ngi fii ndax Seydina Talha mu ngi nii di dox dugg si yeneen saa salaam nekk kii nii ci la bokk <laughs> wa minhum man yantazir mooy ñeneen ñi di xaar léegi bu boobaa nga ne mooy moom engagement yi ñu joxe woon ndax keroog kaanat yad yadu Talha shalla trop naa Talha dafa defaan yonent saa salaam bañ dagg loxo yi ah. baaraam moo tax loxoom yi amatul baaraam yéefar yée ko ñu ne caas jaasi fekk moom yonent saa salaam kese nekkoon mu ko doon protéger affaire bi dagg baaraam yi tegu nale mu ne xas xas xas yonent saa salaam la ko waxoon boo tuddoon turu yàlla nag. bi nga gis malaaka yi di yëkkati sa baaraam yi ñépp di ko gis waaw Seydina ab Talha ibnu Ubaydillah radiyallahu anhu kon mooy borom bi taggee ñan minal mu'minina rijaalun loolu mooy ñoom def nañ liñ waroon liñ kii woon ñépp joxe nañ ko te faatooguñ waaye wa minhum man yantadir am nañuy xaar mooy occasion wu lañ waxoon ne dinañ ko rampliir bu jotee jëloon ko pacte seen borom bu xewee dinañ ci dem ba mu jeex waaw waaw waaw kon nag yaa ayyuhal ladina amanu lima ma la taf'alu léegi aay bi lu taxoon mu ñëw ak yooyu ak <laughs> yooyu gisoon na suratu si jarul ñu siy taxaw tuuti parce que loolu imam li mu ci soxla rek an-Nawawi rahimahullah mooy wan ñu baabul wafaa'i bil ahdi wa injaazil bil ahdi wa injaazil wa'd bil ahdi wa injaazil wa'd waaw buntu bi lu koy étayer di ko leeral ci wàllu alquraan kaburu rëy na maqtan kon ci yàlla fay ab ab ab sànj ab mépris boo xam ne ca yàlla bu ngeen nekkee di wax loo xam ne du ngeen ko def waaw moo tax loolu jikkoy naafiq day far loolu mën na la juralu nifaaq après waaw comme niñ koy gise ci hadis yi muy njëkk indi kon aaya yi la njëkk indi moom al imaamu al xaafizu an-Nawawi léegi nag buntu bi nag ñetti hadis la fi indi waaw hadis yi mu indi ñetti hadis la léegi bi ci njëkk